ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ albaabul haadi wal xamsiin jeexaloon nañ buntu cinquante et bi doon wax ci yaakaar baabu raja gisoon ci xadis bu mujjoon mu doon xadisu sayyidina abu muusa al ash'ari mu doon xadisu ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent radiyallahu ta'ala an abi Musa mu ne woon an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala idaa araada allahu ta'ala rahmata ummatin qabada nabiyyaha qablaha ba mu ni mu jeexa woon walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu war a jël kon albaab as-saani wal xamsiin ñaar ak juróom fukk muy juróom fukk ñaar muy chapitre cinquante deux wala garab ci toolu nit ñu sell ñu ne nekk radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum amiin muy baabu fadli ar-rajaa baabu fadli ngëneelu ar-rajaa yaakaar borom wa ta'aala am espérance bi ñu génne moo doon chapitre de l'espérance bii mooy les bienfaits de l'espérance waaw ngëneel yi nga xamante ne ñoo nekk ci yaakaar dunde am l'espérance ci sa boroom yaakaar sa boroom tabaraka wa mu commencé ko moom al imaamu rahimahullah comme ni nga xam ne noonee la ko baaxa woon def ne dinaa ubbee bunt yi ci lenn ci ay aaya yoo xam ne di ko jële ci alquran yu tedd kon muy tàmbale mu indi fi benn aaya dong mu ne qaala allahu taala ixbaaran an alabdi alsalih rahimahu llah wa ufawwidu amri ila allah inna allaha basirun bil ibaad fa waqaahu allahu sayyi'aati ma makaru voilà foofu la ci yem mu ne qaala allahu taala suratu Ghafir aaya 44 ba 45 waaye jeexalul laay bu mujj ba mu ne boroom bi nga xamante ne moo kawete yéegudde nee na ixbaaran di xabaar hmm, an anil abdi salih di xabaar mbiru jàmm ba nga xamante ne nii mooy jàmm bu baax ba jaam bu sell ba rahimahullah muy mu'minu ali firawn la ko boroom xam-xam yi boroom mufassiruuna yi rahmatullah alayhim gine mii ne di ko woowe mooy aji ngëmu waa kër firawna li tax nag ñu koy woowe noonee ndax boroom bi ca suuratu xaafir ba muy tàmbali nettaleem di ko tudd ca aaya vingt-huit ba ñaar fukk ak juróom wa qaala rajulun mu'minun min aali fir'awn yaktumu iimaanahu ataqtuluuna rajulan an yaquula rabbiya allah wa qad jaa'akum bilbayyinaati min rabbikum wa in yaku kaadiban fa alayhi kadibuhu wa in yaku saadiqan yusibkum ba'du inna allaha la yahdi man huwa musrifun kaddaab waaw ndax borom bi moo ne waqaala mu wax rajulun ak góor mu'minun koo xam ne aji ngëm yàlla la min aali firawna bokk ca waa firawna moom bokkul woon ci waa banu israil déedéet ñiñ doon noggatu firawna di leen noggatu di leen liggéeyloo ay liggéey yu tar te abili san tay tay tay tay tay toro xalaate moom bokkul woon ci ñooñu waaye ci xeet wi Firawna na ñi nga xam ne ñoo doon ñi dëkkoon Égypte te yoroon nguur ga moom ci ñooñ la bokk bokk ca kilifa yi waaye dafa gëmoon yàlla nag waaye yaktumu imaana ah da doon nëbb yàlla am ndax Firawna kat ah lil kufri junud waaw gis nga al kufru mu yëg kéefër daa am ay soldat looloo taxoon yonent bi alayhi salaatu wa salaam waxoon Seydina Amr ibn Abasa gisoon ci jotaay yee ñu génn radiyallahu anhu ne ko toog Makka moom doo ko man xanaa gisoo xaal bi ma nekke ak sama ñoññi sama xaal bi ma nekk ak sama ñoñ ñii di nitu waa sama waa ñoñ ñii di Makka ñi may bañal zaadahallahu sharafa ni nga xam ne noonu la ñu nekke pare nañ ngir damm baaraamu képp koo xamante ne fexe nga joxoñ leen joxoñ bu leen neexul moom kufru ne lii waru fee am waaw moo tax kii nag ah yaktumu imaana muy daal di nëbb li nga xamante ne mooy ngëm yàlla am waaw ci la leen rax Seydina Muusaa moo ñëw di wax suñu boroom ba mu ko yónnee xabaar bu sew bi ni ñu ko xame mook mu ne ko boole ma booleel ma ci sama frère Haaruna bu ko defee ñu dem wax ak Firawna mu ñëwee waxaw wax Firawna xam ne amatul dara lu mu wax mu ne wa qaala Firawnu zaruni aqtul Muusaa wal yad'u rabbah ndax kat man firawna inni axaafu an yubaddila diinakum aw diinakum aw an yuzhira fil ardi al fasaad waaw firawna bam xamee ne amul dara lum fi waxati nag waaw ndax dëgg lañ ko indil manu koo delloo falammaa jaa'ahum bil haqqi min indina qaalu iqtuluu abnaa'a allaziina aamanuu ma'ahu wastahyuu nisaa'ahum wa maa kaydul kaafiriina illaa fii dalaal waaw suñu boroom ne gaa yi biñ leen dikkalee ñoom firawna ak gàngooram ci dëgg bi nga xam ne moo tukkee ci borom bi di wax yu bii ah bàyyeekoo fi ñun ñu ne amul dara lu ñuy def te loolu mooy metatu aljabaabira fi kulli waqtin wa hiin waaw wa ala ay ard waaw waxtu wu jamono ju nekk waaw siècle yi di romb nii la fu dëgg taxawe waa caaxaan buñ ñëwee dañ leen di fexee mate bi leen dëkk indi dëgg dikkal leen lu ñu wax ñu ne uqtulu faat leen waaw ngir bu ñu rayee moom dinañ xam ne ñun faw ñu waaw ab adoomu ñi nga xam ne ñoom dañoo gëm yàlla naan dañuy gëm yàlla ji muy woote ànd ak moom kantaa seen jigéen ñi ngeen bàyyi ko fi ndax politique pharaon na lu yées la woon ndax dane góor ñi bu ñu màggee ñoom ñooy lawal affaires yi te ñooy boroom kattan yi te ñooy def lu ne mais femmes yi moom neex nañoo ñoo noot wal iyaazu billah waaw kon nag nañ rey góor ñi ba fi diig fi jigéen ñi suñu boroom ne wa maa kaydul kaafiriina illa fi dalaal gis nga nag pexeem ñi nga xamante ne ñooy way yi way ca way yéeféri nekk lu dul ci cànkute mooy mooy borom bi du ko du ko sottil la léegi nag Firawna bam nee nañ ko faat Seydina Muusaa nii léegi bu boobaa comme que nee na am na yàlla ju koy defante moo ko yónni mais na ko woo mu ñëw jàppale ko bu boobaa ndax kan man na li may ragal mooy yu an yubaddila diinakum gis nga seen mode de vie bi <laughs> waaw biñ leen xamee te ñu jële ko ci maama ki ñoom baay ki ñoom maam ñun égyptiens yi ñu xam ko waaw di jaamu ñoomin Osiris ki ur Amon Ra ak ñoom ñoom ñoom gaayoo yële waaw gis nga nii ñuy dunde di noot nit ñi ndax ñun ñooy le peuple bi nga xam ne ñun ñoo féete kaw ñëpp di leen toroxal te loolu lépp ñu jàpp ne lu jaadu la ak nii ngeen di dundee seen seen vie sociale bi man loolu lay ragal mu daal di koy soppi moom Muusaa mi aw wala boog an yuzhira fil ardil fasaad mu feeñal ci kaw suuf gi ak mbon waaw lan mooy ak mbon <laughs> waaw loo tax gis ni Firawna Firawna huwa ra'isul kuffar <laughs> loo tax moom c'est un contre-modèle pour les kuffar ila ila ila yawm al kenn ñëwul ci yéeféer yi xeex diine wax lu wuteek li Firawna di wax d'ailleurs mooy sa modèle xam nga comme xamoo ko nag <laughs> waaw ndax wax yu shaytaan ma ko doon wax yu muy wax ma ko doon wa inna ndax borom bi nee na gis nga shaytaan yi waaw seen parandoo yi ngi liyu jaadilukum ngir ñuy daggasante yéen waaw ci lu yées kon nag Firawna lii lay wax mooy diine lañuy tudde lu bon lañuy fexe jox ay étiquettes yu baaxul ba ñu ci nekk bu ñu dëgërul ñu leen koy wooteeti sax dañ koy bañ walla iyaazu billah waaw jël tur yoo xam ne dafa dafa dafa dafa dafa dafa taqaloog ñu def ko muy lu bon islamiste ñu ne bu ko defee nga ne yii doo moom wuu xoolal lu taq ci l'islam lañu lay fexe bañ loo <laughs> waaw waaw lu nekk ñu wax ko waaw ngir lan islam politique nga ne non hmm, non man moom non non ndax ñoo la ko bañ loo ne la baaxut <laughs> waaw waaw loolu la ñuy jàppe al mooy ak yàqate ci kaw suuf waaw ndax ñii lan lañ bëgg lañ bëgg baaxul waaw waaw parce que suñu suñu mode de vie lañ nar a yàq Firawna loolu la doon wax léegi nag ba naa Muusaa waxee li muy wax waa jii nag daal di jóg intervenir ci biir mbooloo mi ci palais Firawna bi fi mu dajale nit ñëpp Seydina Muusaa taxaw di di wax ak moom te la jóge mu ne wa qaala rajulun mu'minun min aali Firawna jóge waa ja nga xam ne mooy aji ngëm te bokk ci waa kër Firawna doon nëbb ngëmam ne leen ah man de damay laaj ataqtuluuna rajulan mu ndax da ngeen di faat góor goo xamante ne nii moom di ngeen jàpp ne mooy crime bu mu def mooy ay yaqula rabbi allah mooy dane borom bi allah ki may jaamu di ma màggal te moo may teg fi may jëm mooy allah waqat nag te dëgg-dëgg bi ma fi tawgee ba léegi di xool situation bi mu ñëw taxaw nii di wax ak ñun di teg ay ay ay preuve jaa akum dikkal na leen di bil bayyinaati ci leer min rabbikum bu tukkee ci seen borom waa léegi man daal lii laa gis firawna waaw man mii bokk ci conseil yi wa in yakus kaasiban bu nee ne lii muy wax daal demewul noonu fa alayhi kasibo xam nga kii moom waxul na waxul dëgg mais nee na leen waqat jaakum bil haqq nee na leen indil na leen dëgg bil bayyinaati boobu indil na leen lu leer mais léegi comme que moom loolu mooy position am léegi nag kaay ma arbitré <laughs> wa yaku kaadiban bu dee ne li muy wax demewul noonu ah fa alayhi kadib mais wax jim fi wax bu dee ne du dëgg ne yàllaa ko yónnee ji yëpp mais ci kawam lay këpp waaye wa yaku saadiqan euh, pardon de Firawna attention de waaye bu dee ne moom li muy wax dëgg la yusibkum kon de dina leen dal ba'du alladhi ya'idukum lenn ci li nga xam ne moom la leen di tëkkoo ndax lim leen di tëkkoo lépp du ci àddina kese waaw liñ doon wax keroog fan yee lancement bi la àddina lu la fi dal yow yéefir bi ci lu bon xamal ne lancement bi la film bi dikkagut film bi yawmal qiyaam nga koy gis jihaara waaw nga koy gis mu leer naññ te doo ci man tus mu ngi noonu kon bu nekkee dëgg de dinañu laal lenn ci li nga xam ne moom la ñuy tëkkoo doon ñu ko dik ci mbugal de inna allaha la yahdi te nag borom bi du gindi man ka nga xam ne huwa musrifun aji ëppal la ci boppam kazzab te waxukat lu amul la waaw allahu akbar kooku nag bi muy wax ak ñoom di wax ak ñoom di joxalanteeg moom Firawna jël parool tamit waaw di wax di wax ba finalement daal na dégluwul ay waxam waaw dégluwul li nga xam ne mooy xalaat bi nga xamante ne moom la kiy joxe tegu ci dara lu dul mu nekk fanaan koy woo bras droit wam ku yées te Haamaan mu ne wa qaala Firawnu yaa Haamaan ibni lii sarhaa la'allii ablughu al-asbaab asbaab as-samaawaati fa attali'a ilaa ilaahi Muusaa wa innii la azunnuhu kaadiban waaw Firawna déglu ko pire mu ne bras droit am équivalent wum li nga xam ne mën nañ koo méngale jëwriñ gu magam muy Haamaan ne ko tabaxal ma am njindi bu mag a mag a bu ko defee ma jaal di jote jote ah, jote euh, la nga xam ne mooy sabab ya la may jokkale ca asamaan bu ko defee ma dem yërndu xool ba yëddu yàllaay Muusaa ji ndax jàpp na ne yàllaa nga ca kaw moom toog <laughs> moom daa wër moom daal buñ ko defalee ab tuur bu rëy mën na caa yéeg ba dem gis ko <laughs> mu ne man sax Firawna man li ma gëm sax du damaa njortu de man gëm naa ne Muusaa mii li muy wax demewul noonu wal iyaazu billah léegi nag bi nga xamante ne nii noonu la demee ah waa ji ne leen wa yaa qawmi maa lii ad'uukum ila an-najaa wa tad'uunanii ila an-naar waaw tad'uunanii li akfura billah wa ushrika bii maa laysa lii bihi ilm wa ana ad'uukum ila al-aziizi al-ghaffaar waaw mu ne waa yéen samay ñoñ muulu tee ndax lu gudd la waaw waa lan moo tee lu tax ma leen di woo jëme leen ci lu leen di muccal waaw muy ngeen gëm kii ngeen am falaax am najaa fi dunya wal aaxira lu tax ma leen di woo di leen jëme ci li nga xam ne mooy am najaa mooy ak muccu kantaa yéen ne tad'unani ngeen may woo ilan naar jëme ma sawar ndax képp ku lay woo ci moyal yàlla bul jàmm yàlla waaye dina baax kooku lim lay woote mooy mu ngi lay woo safara direct waaw TGV direct ila naar lu raw TGV ci la ci la ci ci ci la teg waaw léegi nag après ci la leen doon wax nag ci biir ne leen bi mu leen waxee ba ba sonn gaa yi faalewuñu ko waaw mu ne fa satadkuruna ma aqulu lakum xel seef ngeen a fàttaliku ji waaw gis nga lii ma leen di wax di leen artu bés bi ma ne li ma leen bés bi nga xam ne moom laa leen ba'da ba'da alladhi ya'idukum kene lenn lim ñuy dig gis nga bu dee ne wax na dëgg dinañu dal bés boobee bu ñëwee fa satadhkuruna waat naa ne di ngeen fàttale ko bu keroogee maa li nga xam ne aqulu lakum moom laa nekk nii man mu'minu ali fir'auna di leen ko wax waaw boobaa di ngeen ne coy ak a neexoon ñu toppoon diw waaye nag wala taxiina manaas day nekk loo xam ne day trop tardé waaw day nekk loo xamante ne nii moom buum moom weesu na euh, ca boy boy ga mbir ma jeex na waaw amatul dellu gannaaw waaw waaw wala maara aw buñ gisee ba sanaa qaalu amanna billahi wahda aw loolu day jariñ dara bàyyi ba gis taru mbugalum yàlla mi mu leen doon tëkkoo ngeen naan amul xam ne moom mënu leen ci rëcc ngeen naan ñun na nañu <laughs> déedéet loolu du dox falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana waaw borom bi nee na nekkul doon leen jariñ mukk imanuhum seen ngëm yàlla yi ñuy déclarer allahu akbar waaw lamma keroog bi nga xamante ne nii ra'aw la ñu gis ba'sana suñu tarum buga doon <laughs> oh kon nag mu ngi noonu léegi mu ne leen nag kenn xel seen ngeen fa sa xel seet ngeen fàttaliku bu mbugal mi di agsi lenn lim ñu dig lim muy tëkkoo moom Muusaa bés bu ñu ko gëmul maa aqulu lakum bu keroogee di ngeen fàtte di ngeen ma fàttaliku samay wax waaw wa ufawwidu amri man nag maa ngi jël sama mbir yépp dal di koy dénk jox ko wéer ko ilallahi ci yàlla yàlla laa bàyyee sama lépp waaw sama mbir sama tey sama ëllëg sama lépp yàlla laa ko bàyyil inna allaha dëgg-dëgg borom bi basirum bil ibad mooy ki nga xamante ne nii mooy ki nga xamante ne mooy surveiller jaamam yi te mooy peeg li nga xam ni moom lañuy def dara rëccu ko ci lépp mu ngi koy gis jaam bu mérite nag ki jaamu yàlla topp gërëmu yàlla borom bi dina la fay la nga jëf waaye nag ku def safaan bi borom bi dina la fay la nga doon jëf suñu borom nag ne ba mu defee loolee bàyyi lépp boromam ndax ar-rajaa kan la yaakaar boromam moo dax mu ne wa fawwidu amri ila Allah looloo tax al-imaam an-Nawawi indi aay bi fii waaw moo tax mu ne qaala Allahu ta'aala ixbaaran an al-abdi as-saalih wa ufawwidu amri ila Allah maa ngi bàyyee sama mbir lépp ila Allah ci borom bi. mooy loolu mooy l'espérance nit boo yaakaaree sa boroom mooy sa lépp buy neex yàlla buy naqar yàlla jamonoy shidda yàlla jamonoy raxoo yàlla jamonoy qabd boroom bi jamonoy bast yàlla lépp waaw nga xam ne lu nekk yow lépp sa boroom nga nga ko bàyyee waaw ndax xam nga ne yow sa xol sa lépp nekkul lu diggante ñaari baaraamam moo koy jàllar bi lu ko nu mu ko soobee waaw waaw te tamit kenn manulaa teg loo xamante ne nii borom bi bindu ko woon waaw qul lan yusibanaa illaa ma kataba allahu lana waxal ne lan yusibanaa waat naa ne duñu laal duñu cofta duñu dal ci lu yées illaa lu dul ma kataba allahu lana waaw li ñu borom bi bindoon ci suñu kaw ne moo ñuy dal ci lu baax ci lu ñu yées moo ñuy dal waaye damit la mu bindoon ci lu baax ne moom moo ñuy dal loolu lañuy ñuy am waaw huwa mawlaana <laughs> mooy suñu kilifa moom la ñu bàyyee suñu lépp wa ufawwidu amri ila allah wallahi bàyyi naa sama mbir lépp ki nga xamante ne mooy allah di borom bi tubax subhanahu wa ta'ala inna allaha basirun bil ibad waaw bam ko defee yaakaar yàlla wiiru ci yàlla sukkandiku ci yàlla di wàkkirlu ci yàlla suñu borom ne fa waqaahu allahu sayyi'aati ma makaru waaw borom bi tabaraka wa taala daal di koy fegal protéger ko ah soril ko teg ko ci wiqaaya mooy teggal ko benn protection diggante moom ak li nga xam ne mooy lu yées yi nga xam ne moom la ko waa alu firawna firawna ki gàngooram daal di woon waajal ak képp ku gëm Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam waaw pexe yañ tegoon sayyi'aati yu ñaaw yi maa makaru ya nga xamante ne moom la ñu tegoon pexe ngir daal di koy faagaagal <laughs> waaw waaw waalam anna al ummata law ijtama'at ala an yadurruka lan yadurruka illa ala shay'in qad katabahu allahu alayk allah waaw gisoon nañ xadis boobu mawlaana ibnu abbaas radiyallahu anhuma na ko yonent ma saa saam waxoon xamal ne yow ngone si waaw law anna al ummata gis nga leneen lu dut yàlla lépp lu yàlla bind malaaka jinne nit rab njaay àll xeer yeeg loo moo mën di gis rek waaw bu ñu dajaloo woon ñoom ñëpp ci kaw lan alaa ay yadurruka ngir ñu bëgg laa lor yàqal la say mbir teg lay coono ñooñu lay yadurruka ñu laa lor mukk mukk mukk mukk mukk illaa lu dud ala shay'in ci mbir moo xamante ne xat jiitu woon na katabahu Allahu alay borom bi jiitu woon na bu bindoon ko ne moo lay dal waaw kon nag kooku tey ngaa jël say mbir wéer ko ci moom boo ko defee rek yaakaar boo nga am ko sa sa borom inna allaha hmm? borom bi de moom li yonent way saa saam ne eh, eh, eh, la yastaxyi am na kersa bi di di jaam bi di tàllal loxoom waaw ñaari loxoom di ko ñaan mu dal di koy dellu delloo dara du ko ci defal déedéet borom bi du def loolu jombale na boppam ak loolu boppam ak loolu waaw loolu mooy la yastahi waaw waaw kantaa mi nit xam ne li nga xam ne mooy euh, kersa loolu moom du du daraay borom bi jegewul loolu le waaw jombale na boppam jaam bi yëkkati ay loxoom di ko ñaan mu delloo ko sifran yade yi waaw xaa iba tey ñaari loxo yoo xam ne day kuttus du ñu am dara déedéet kon nag fa waqaahu allah ku yaakaar yàlla dellu ci yàlla sukkandikoo yàlla di ñaan yàlla boroom bi dina la fegal sa dina la fegal ayu ña nga xam ne ñoo la bëggal lu ñaaw dara du la ci laal lu dul la mu namoon mu laal la ngir yëkkati la ay darajaat waaw fa waqaahu allah mu'minu ali firawna bii damam defee noonu boromam daal di koy yiir wiqaaya ko protéger ko aar ko ca sayyi'aati ma makaru yu ñaaw yañ waajaloon wa bi ali fir'aun foofu la ci imaamu Nawawi yem dañuy àggale aay bi rek mu rot bi ali firawna ci kaw laal seen kaw waa kër firawna mooy firawna àlal <laughs> teb waaw waaw moom doon jàppale suul azab waaw ñaawi mbugal la ko borom bi teg labal na leen ci àddina waaw waaye annaaru yu'raduna alayha ghuduwan wa 'ashiyya barzax gañ dem waaw tiway safara yañ ca am waaw annaaru safara yu'raduna alayha ca lañ leen di gaar di leen ci exposé ghuduwan suba yi wa 'ashiyyan ak ngoon yi loolu mooy seen barzax noonu la mooy ci safara su dul dakk ca la ñuy ne ndax dañ leen di branché comme niñ gisoon ci hadith Seydina al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu ay tiwo ca safara yoo xam ne mooy dem direct ca waa Fir'awn naan ñi mel ni ñoom wal iyaazu billah ci guddi suba yi bëccëg yi ak ngoon du dakk loolu mooy seen barzax waaye wa yawma taqumu saa tey way bés bi nga xam ne nag ca la taxaw foofu lay gën a ñànge ndax wa saatu adha wa amar waaw yi bali saatu maw'iduhum dëgg-dëgg li nga xamante ne mooy seen seen seen seen seen seen seen euh, rendez-vous mooy saa waaw mooy bés boo bële allahu akbar bés ba nga xamante ne nii ci la borom bi àttee jaam yi wa saatu te gis nga saa adha wa amar moo gën a ñàng te moo gën a wax waaw allahu akbar bu keroo génne ba yawma taqumu saa bis ba nga xam ne ci la saa taxawe lu ñu leen di wax adxilu dugg leen ala firawna waa kër firawna firawna leen di jiite ashadd al azaabi ci tar mbugal mi sawara allahu akbar kon lii la al imaamu indi ci benn ci laay yi nga xam ne day wax ci fadlu rajaa ngëneelu li nga xam ne mooy yaakaar sa boroom tabaaraka wa taala ni nga xamante ne noonu lañu ko nettalee fii ci suuratu Ghafir ci mu'mini aali Fir'awn aji ngëm yàllaay waa kër Fir'awna ngëm yàlla joojee radiyallahu anhu ni ko boroom bi fegale ndax yaakaar bu mu amoon ci boroomam gudul woon dakk amul woon dara lu ko perturbé malgré Fir'awna ni mu tolloon ak dooleem ak kattanam ak li ko boroom bi joxoon ci nguur ak pouvoir teewul woon mu bàyyee lépp boroomam tabaaraka wa ta'ala yokkatul woon waaw woon ñàkkiwul woon yaakaar ci boroomam mukk ba mu taxaw wax leen lool ne leen wa ufawwidu amri ila lu ngeen manaral rek xamal ne moom sa bàyyee naa sama mbir borom bi tabaraka wa kon nag faddu raja gëneelu li nga xam ne mooy yaakaar kon loolu la imaam indi rahimahullahu taala bunt bii nag eh, ñaari xadiis képp non ñetti xadis képp la ciy indi waaw ñetti xadis la ciy indi muy xadis bi nga xam ne moom la ñuy gis xadis bii di ñëw insha allah alhamdulillah muy xadis quatre cent quarante ñeent téeméer ak ñeent fukk moom la njëkk indi euh, léegi jeexale ko xadis ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar muy quatre cent ba quatre cent deux ah, quatre cent quatre cent un ñetti xadis loolu la def ci bunt bi insha allahu taala ci jotaay bii di ñëw ñu daal di ciy dugg wàllu beneen wàllu yi nga xamante ne ci toolu ñu sell ñi moo composé tool bi waaye moo composé garab gi moo làmboog tool bi waaye moo làmboog garab gi muy wàll bi nga xamante ne nii jàll nañ wàll bi nga xamante ne muy ndoxu alquran léegi nag mu def ndoxu sunna bi nga xam ne mooy suuxat tool bi mooy suuxat garabu nit ñu sell ñi